qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fi al-kanz ath-thaani min min min kitaabihi al-kunuuz al-ashara fi al-isnaad al-muttasil fi al-kitaab fi al-mashii'ati wal-iraadati wal-amri wa yawm al-qiyaamati yunaadi Allaahu alaa ahli an-naar qabla duxuliha aw zulimtum shay'an fa yaquluna la fala budda wa annahu ta'ala qad kashafa lahum sirra al-qadari fa wajadu annahum yastahiquna ashadda min an-naari radina an hukmi llahi mutalabbirina bi kashfihim annahum yastahiquna ashadda min an-naar فالنار بالنسبة لهم أرحم مما يستحقون ثم يغيب الله عنهم سر القضاء فحينئذ يشعرون بالعذاب في النار إلى آخره kon ci jotaay yi weesu cal kunuz al ashara yegg woon daal ci ci pandaw gi ci buntu al mashi'atu wal iradatu wal amru wal kunuz kanzustani maanaam al irada wal mashi'atu maanaam mooy ci buntu bi doon wax ci wàllu coobare ak namb bi nga xamante ne moom ci maanaam yooyu yëpp di aju ci loolu moom moo taxoon euh, bi bi ci pandaw gi wax ci ñetti mbir yooyu euh, mënu nga xamante moom mooy. Euh, lu ñuy tuddee xabiyatu tasyiir wa taxyiir maanaam euh, buntu bi nga xam ne mooy wax ndax nit ñi dañ leen di womat wala boog ñoom ñooy tànn suñu jëm euh, naka noonu wala boog danañ wax mooy xabiyatu qada wa qadar maanaam masala bi aju ci wàllu dogal atteg borom subhaanahu wa ta'aala ak dogalam lii nag gisoon nañ ci ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi maanaam gisoon nañ ci ñaari jotaay ci ginnaaw li nga xamante ne moom mooy différence bi nga xamante ne moo am diggante ahlu sunna wal jamaa ak ak ahlul bidaa ci wàllu dogal maanaam nan lañ ko jàppe ak teqantal bi nga xamante ne moom moo ci aju euh, gisoon nañ ko ci ñaari jotaay ci ginnaaw euh, waaye euh, gisoon nañ tamit maanaam ci bu ñu xoolee ci jotaay yu weesu gisoon nañ ci ne ndogal maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy borom masxat bu njëkk bi maanaam ñi nga xam ne ci borom xam-xam yi Euh, dafa am benn xeetu façon gis-gis bu ñuy gisee masala boobu maanaam nan lañ koy xoolee bët bi ñu koy xoolee euh, li tax nag ñu naan al ulama aussi euh, wax al ulama aussi mooy al mooy al ulama maanaam mooy li nga xamante ne mooy nit yàlla yu borom xam-xam yu mat yu sell yi ñoom dañu ne kenn ñenn ñi ñoom seen benn borom bu ñu fi njëkk yi dañ ne Euh, ndogalu yàlla bi am mooy acte bi acte yàlla bi acte ci mbir yi amul lenn ci yokk maanaam mooy acte yàlla acte ci mbir euh, kon borom bi subhaanahu wa taala acte yooyu nag waaye am naa lañu acte ci mbir yi ci boppam maanaam xew-xew bi ci ko war a gërëm maanaam xam nañ ne yàlla dogal mbir mi nañ ko nañ jàpp ne d'accord nañ alhamdulilah ñu ko nangu ko noonu gërëm ko noonu waaye nag mbir mi ci boppam mën naa nekk lu bon en soi moom ci boppam bu boobaa nag lool la ñu loola lañ dul gërëm lool moom duñ ci mën a kontaan ala kulli haal euh, euh, kon loolu moom mooy benn gis-gis bi nga xamante ne moom mooy bu jëkk bi maanaam mooy ne tamit ne yàlla lenn lu ci nekk daf koo àtte selon mbir mi ci maanaam comme exemple bi ñu ci diggoon mooy maanaam bi ñu doon euh, mooy exemple juñ bi maanaam mooy arc bi nga xamante ne mooy arc euh, flèche bi kooku bu ñu dëngee noonu noonu la baaxee maanaam tey bu ñu ñëwoon daa war a jub maanaam day am problème maanaam problème day maanaam day nekk problème loolu tamit maanaam ñu dëng tamit maanaam ñu dëngee noonu noonu la baaxee ci maanaam ndax noonu lañ mën a mel mënuñu mën leneen maanaam ndëngte googu nekk ci maanaam moom moo moo dëppoo ak seen loolu nag tekki la woon ne ñun dañoo war a lu bon waaye li ñuy tekkeel rek mooy ne mbir mi mënta weesu nii nii la mën a nekk maanaam masalan ban fu la mën a nekk maanaam ala kulli xaal ak lu mën ci xew euh, parce que bu mel woon lim lal du mën a nekk mbaam foofu kon euh, propriété yi ñu amee gènes yi mu yore maanaam mënta nekk mel mel leneen parce que sinon du baax maanaam sinon du nekk mbaam foofu voilà maanaam lool nag topp ko ci boole mbir yi loolu mooy borom euh, gis-gis bu njëkk bi ñaareelu gis-gis yi ñoom dañoo gis ne euh, dañoo am ñu ñu jàkkaarlool mooy ñi nga xamante ne ñoom dañu ne al insaanu musayyar moom dañ koy wommax rek ko mu jëm am nag ñi nga xamante ne ñoom la ñu tudd ahlu faqiir ñi nga moom moo am tànneef ci fa mu jëm Euh, bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax waxi wommat ñoom dañ naan ah waaw léen seen seen seen wommat woowee wala boog seen ana fan ngeen ci ci lan ngeen ko teg ci lan ngeen ko tabax ñu ne parce que yàlla ci boppam dafa may nit ci xel boo ne moom lay xalamee yàlla may na ko loolu li muy tekki ne mooy lépp lu mu def moo ko tey moo ko tànn ñoom ko maanaam waaye xool leen seen xel ñi nga xamante ne maanaam maanaam xalaat yi nga xamante ne ñoom la ñuy dund ci xel yi maanaam xalaat yi am ci xel yi ndax xalaat yooyu ñoo créé mbir yi wala dañ leen a créé maanaam xalaat yi ci boppam ndax ñoom ci seen bopp dañ leen a créé ci xel mi maanaam yàlla da leen a bind ci xel bi wala ñoom ci seen bopp ñoo créé seen bopp bu boobaa tontu bi mooy ne déedéet dañ leen a créé maanaam loolu la gaa yi di wax maanaam ñii taan ñii wax ne mbir dañ maanaam ñii wax ne nit kay taan ñoom dañ naan ah déet ay la yeneen euh, xalaat yi moom wax dëgg yàlla mënuñu créé seen bopp kon dañ leen a créé te dañ leen a créé ci xel mi ñoom ñu ne ah waaw kon yéen ndekete ndekete sax xalam yi xalaat yi nga xamante ne moom ngeen tabax ci seen maanaam ci kaw xalaat boobu nga xamante ne moom moo tax mboolem seen raisonnement bi ci ngeen ko tabaxe mooy ah ndegete dañ ko bind te yàlla moo ko bind kon nag daanaka mën a tóolee na dàq ne nit ki dañ koy la nit ki dañ ko wommat léegi bu boobaa ñoom laaj li ñuy laaj moom mooy rek maanaam benn laaj rek moom mooy nekk laaj bi nga xamante ne euh, mooy leen di jaaxal mooy kon bu fekkente ne mbir mi na noonu kon ana lan moo tax yàlla kon di bugal ñu ñuy bugal laaj boobu rek maanaam moom mooy nekk moom mooy posé wu parce que bu fekkente ne moom borom subhanahu moo ko woo mat ci lu jëm mu jëm ci dañ ko war a bugale kon koy bugal en dehors de maanaam mooy euh, lu tax yéeféer bi yàlla di ko mbugal te kéeféer bi mu nekkee yàlla moo ko bind moo ko dogal ci moom ñoom bu boobaa ñu daal di ne ñaari mbir rek mën a nekk te amul lenn lu leen ñetteel bu njëkk bi moom mooy ne ñu ne yàlla daf koo tooñ ñaareel bi ci def ñu ne dafa am secret bu nekk ci ginnaaw loola yàlla tooñu ko waaye secret nga ca gannaaw euh, léegi maanaam borom xel yëpp maanaam ba ñi nga xam ne ñooy way dàggee yu mat ñi dàggante ñi dàggante yàlla di wedd yàlla ñu mag ñi sax maanaam hatta ñoom d'accord nañ ne yàlla moom daa baax maanaam te ak tooñ daa jomb ci moom maanaam du tooñ euh, kon nag léegi lenn rek ci def mooy ne daa am secret boo xamante ne muy secret ndogal boo xam ne yàlla rek moo ko xam te loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al qadaru sirullah maanaam dogal secret yàlla la ah, loolu ah, mooy tënk li nga xam ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi wéer ah, te loolu tamit taxawoon ci secret dogal googu ne secret la bu borom bi subhaanahu wa taala téyul boppam maanaam moomal boppam te wuññiwu ko hatta yenentaan yi ak malaakaam yi alayhim salaatu wassalaam euh, kenn euh, maanaam secret la boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala waaye nag mu ay njariñ yu tax yu ci nekk maanaam moom mooy gëm daf ñuy pousser ci ay jikko yu rafet ci ay euh, wéetal borom subhaanahu wa ta'aala daf ñuy ubbil dëgg-dëgg yoon bi ñu jëmee ci yàlla parce que bu ñu jëmee ni yàlla moom mooy dogal li ñuy tekk moom mooy li am yàlla ko fi def li ci ñàkk yàlla la soob bu ñàkk maanaam boo ko fi deful li ci nekk li ci nekkoon te jóge fi yàlla la soob mu jóge fi loolu kon bu boobaa euh, li ñuy yóbbee mooy dañuy gëm ne mbir yi ajuwul kese kese kese li nga xamante ne moom la xel yi di tënk masala ñu naan benn waaye loolu ñun ñëpp mën nañ koo dégg daf feebaroon feebar sàngam médecin neewoon nañ ko diagnostiqué nañ ko nee nañ ko yow moom ci tool daanaka doo ko dundut lu bëri nangam nangam wax a wax a wax a wax wax ci yéene maanaam loo xamante ne mooy li gën a ñàkk a dalum xel lépp wax nañ ko ci feebar aji feebar jooju ah loolu ñu jékki-jékki rek waa ji jóg ñu ñoo ket ñu daal di koy defaat test yi daal di gisatul dara dara dara dara dara loolu li mu adu maanaam mooy ndogalu yàlla rek la maanaam loolu borom subhanahu wa ta'ala dañuy wan ne sabab yi moo koy sababal mais ndogal yi moom ci moom la am maanaam moom mooy dogal mbir mi euh, beneen mbir bi nga xamante ne kon maanaam kon loolu mooy base bi maanaam ñu xam ne en fait mbir yi euh, sabab lu bi ci la bokk mais mbir yi du sabablu bi moom mooy indi mbir yi sabablu bi nag teggin la boo xamante ne moom la war am ak suñu borom subhaanahu wa taala rek la mais ginnaaw mais euh, teggin la rek bu ñu borom subhaanahu wa taala ci loolu la yem waaye bi moom mooy créer mbir yi moo tax duñ dogal daf ñëwoon ngeen ci ay yoon euh, waaye du ay ñu ñëwaat ci daf ñuy yóbbu ci ñu gëm maanaam lii comme que borom bi subhaanahu wa taala maam day tax ñu wéetal yàlla ci lépp maam ñu wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci lépp parce que boo gëmee ni yàlla mooy dogal mbir yi lu xew da nga koy askanale yàlla maanaam yàlla la neex mu tax mu demee nii comme ñu nangu ko noonu comme ni ñu ko gisee nag loolu tegtalewul ne dañoo war a nangu li nga xamante ne moom mooy Euh, maanaam bu dee mbir mi ci boppam baaxul borom subhanahu wa daf ñoo war ne lii lu lu bon la que ñu nangu ne lu bon lii mujj naa baax déedéet yàlla la neex mu demee nii naam ñu d'accord ci loolu mais borom subhanahu wa daf ñu xiirtal ci daf ñoo digal ci ne lu bon dañ kaa war a bind loolu moom mooy benn ñaareel bi ci des mooy kon la fekk ñuy ci mbir mooy day tax ba lépp lu ñu arrivé wala lépp loo xam ne am nañ ko dañ koy askanale yàlla ñu sante ko moom yàlla euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom la moom lay indi maanaam day tax ba ñu xam ne mboolem lu dul yàlla yàlla la doole maanaam mboolem lu dul yàlla rek amoo doole mooy baat ci boppam laa hawla wala quwwata illa billah kenn amul kattan maanaam di soppali kenn amul soppaliku ak kattan lu dul ci borom subhaanahu wa ta'ala comme que mbir mi noonu la demee nag borom subhaanahu wa moom moom lépp moo yilif lépp moo téye lépp mooy doxal lépp nan ko neexe kon ñun amuñu amuñu ci keneen maanaam keneen suñu war a ragal wala leneen lu war a ragal parce yàlla moo ëpp doole lépp euh, beneen bi ci def moom mooy ne beneen bi ci def mooy ne day tax ñu gëm ne euh, maanaam day dindi ci ñoom rëy parce que rëy koy def mooy am na lu mu nekk maanaam et que moom par exemple xëy na am na ku euh, dindi boo gëmee ni yàllaay dogal parce que li nga xam ne li nga mel yàlla moo la ko defal ñeneen ñi ci ram niñ mel yàlla moo leen def noonu kon maanaam mbir mi du yow yaa mel noonu du ñoom ñoo noonu mais yàlla moom la soog mbir mi demee nii mu demee beneen bi ci def tamit moom mooy le fait que muy dindi rëy mooy da nga xalaat ne borom subhaanahu wa ta'ala mën nay wëlbati mbir mi saa yu ko gis nañ ci situation yu catastrophique ba nit ci jàpp ne mbir mi c'est fini renversement de situation daal di am gis nañ ci tam ay situation yu baax a baax ba nit foog ne jeex na renversement de situation am maanaam kon loolu mooy ne yàlla ci boppam borom subhaanahu wa ta'ala ah moom mooy moom mooy maanaam mën naa wëlbati mbir yi saa yu ko neexee ci lu gën a gaaw te xas diggante sa sa si lu gën a gaaw loolu borom subhaanahu wa ta'ala mën na ko def te bu boobaa dañuy daal xam ne rek. Euh, maanaam yàlla borom subhanahu wa ta'ala moo dogalee noonu mbir bi loolu moom moo tax ñi nga xam te ne ñoom ñooy ñuy gëm dogal euh, ñoom tout le temps dañuy nekk ci ci ci ci def ndax maanaam modestie boobu humilité boobu nga xam ne borom subhanahu wa ta'ala mën naa wul di mbir mi saa yu ko neexee. Euh, beneen bi ci def moom mooy day dindi ci xol nit ki lu demee nekk ci ñaan ndax ci ñaan ci koy def mooy ci jàpp ne kii ni mu mel maanaam moom dara la ci. te moom ci boppam lii mu amul te bëgg na ko xëy na euh, moom mën na cee wut ay fexe wala ba gëmul ne borom subhaanahu wa ta'aala ni mu mel moo ko may te moom mënu dara parce que borom wërsëgu yàlla la yàlla bu ko wërsëgu lool moom ak lu mu ci kaw mënu ci dara. après kon iñaan ji day yokk yokk ñaawaay la rek mais. ah mais jariñu lu bëri dañu jariñu dara daanay yàq rek kon gëm dogal bokk na ci li muy jariñ mooy la fekk ni ki nga xamante ne moom mooy ci ci ci day tax nit du mën a ñaanal ndax day xam ne lu nit am rek yàlla la neex moo tax mu am ko te ko maadaama yàlla la neex a wax waaye lu la mu ñàkk ko te yàlla la kon delluwaat yàlla rek moom moo ci moo am loolu tamit moo tax gëm dogal day tax nit ki di dellu waat ci yàlla maanaam gëm ne ah man day vraiment lii di bëgg naa ko aw ma ko mais dinaa ko jàmbat yàlla voilà loolu nag daa kontiwul ak muñ ndax muñ dëgg la gëm dogal day tax nit ki di mën a muñ maanaam mooy ne li koy arrivé xam na ni ci yàlla la jóge jógewul ci feneen parce que su doon keneen moomu ko teg mën naa jug di xool nu may nu may jaamaarloowe ak moom mais comme que ci yàlla la jóge donc man damay mën a muñ en fait day tax mu yomb ma naka maanaam mu yomb ma ma ma ma ma ma ma téye ko maanaam ma mën ko muñ sauf que muñ bokkul wutewul ak jàmbat muñ du ñàkk a jàmbat déedéet muñ mooy ñàkk a jàmbat ku bokkul ak yàlla loolu ñun voilà maanaam di nga jàmbat mais ci yàlla ngay jàmbat voilà parce que yàlla bëggul tamit mu di la teg nattu parce que teg bi mu lay teg nattu bi pour daf lay xàmmaliku pour nga xàmmee ko la maanaam ne ah lii de ci yàlla la jóge alhamdulilah ah yàlla yow mi ma teg lii de maa ngi lay ñaan nga teggal ma voilà maanaam ngir ne daf la teg natt bi pour sa xol a aju moom ak it nga gën a wëlbatiku di gën a toroxlu ci kanamam gën di delluwaat ci moom moo tax borom subhaanahu wa ta'ala euh, bokk na ci xéewal yu rëy yi ñu defal mooy la parce que mu ñuy teg ay natt di ñu teg ay feebar di ñu teg ay jaaxle di ñu teg di ñu ay tiit di ñu teg ay njàqare di ñu teg ay tiit di ñu teg euh, ay métit Euh, di ñu teg ñàkk di ñu teg ay feebar yooyu yëpp ay xéewal la ndax bakkan bi ñu yore suñu borom subhaanahu wa ta'ala exempté woon ci loolu yëpp bakkan boobu day taxaw ne man maa yàlla maanaam imagine ngeen ne nit ñi gis bu jot ci yii yii ma tudd yi la ñuy dund ànd ak loolu yëpp di gis seenu firtéerlu ci kanamu borom bi lan ngay xalaat su fekkoon te ne lii yëpp dara du fekk ci yaakaar yumbe la ñuy nekk suba bu dégg te maanaam euh, ci koo xamante ne euh, jullit la maanaam natt yu siiwul la ci yéeféer nag la natt yu nekkee mbugal euh, bokk na ci li gëm dogal di maye mooy ñàkk ngistal doo ko doo bëgg maanaam comme que yàlla rek mooy joxe yàlla rek tay xañe mbir yi ci yàlla rek la aju dootu nekk di def wala ngay wax wala ngay bàyyi wala ngay noppi ngir di wut benn considération ci xolu nit ñi maanaam euh, loolu bu motiver sa ay jëf ak say wax lu tax parce que mbir ci yàlla rek la aju comme que ci yàlla rek la aju euh, kon ci yàlla rek lay dellu loolu yëpp gëm dogal daf koy maye maanaam kon ñàkk bi gisul tamit euh, bëri na ay mbir yoo xamante ne maanaam gëm gëm dogal da koy da koy maye mooy di sant yàlla foo toll di di di di gis ne mbir yëpp ci xol maanaam ci borom subhaanahu wa ta'ala lay jóge xéewal yi ngay am nga koy savouré bu baax ngir xam ne yàlla vraiment euh, bi muy may ñëpp ñii bind ñëpp bind na ñëpp séddale la xéewal yëpp may la yow loo xamante ne mën nga xool ci sa ci say alentour nii say junni moroom amuñu ko te bëgg nañ ko comme ko bëggee ak mais am yow la ko yàlla jox bàyyi ñeneen ñi ci def loolu te ci ñun mën na xool boppam gis ne am na lu mu loo xam ne bu xoolee ay junni moroomam amoon bëgg nañ ko bëgg nañ laa ëpp leen mérite parce que mérite ci boppam moo amul maanaam mbir mi ci yàlla rek la am moo ko dogalee noonu mais lan moo nekk ci ginnaaw lu fukk loolu yëpp demee noonu secret la bu mu téyeel boppam secret la bu mu téyeel boppam lan moo tax nit ci dimal di juddu ci coono dee ci coono dund ci coono dem safara ba pare ko sax secret la bu yàlla téyeel boppam léegi ñun li mu ñu laaj mooy ñu gëm ne moom mooy dogal rek mbir mi ni mu demee lépp lu fi am ci moom la aju moom borom bi subhaanahu wa domaine la boo xam ne moom moo ko réservé wu maanaam domaine réservé la ci moom exclusivité la ci am nañ ko ko bàyyeel domaine am la ñu nangu ne moom moom loolu moom loolu rek la laaj moo tax euh, xadis bi ne al qadariya xusamaa ullahi yawm al qiyaama ñi nga xamante ne ñoom ñooy weddi dogalu yàlla ñoom ñooy xuloo waale yàlla bi du taxawaay bi voilà ba pare mu tari aaya bi ne borom bi subhaanahu wa ta'aala ne yawmal qiyaamati dañ leen di dugal biir safara ñoom ñëpp comme li borom bi wax innal mujrimiina fii dalaalin wa sawa yawma yushabuuna fi naari alaa wujuuhihim zuuquu massa naka way jomb ñaa jaamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy criminel yu mag yi ñu mu tuddee foofu criminel yu mag yi mooy ñu mu tuddee criminel yu mag yi mooy ñi nga xamante ñoom ñooy euh, ñii weddi dogal yàlla mu ne ñooñu ñu ci sànq bu te ci sàq sàq la ñuy dund bis bi nga ne dañ leen di nuur bi safara ci seen xar kanam yi dañ leen di dëppee ci biir safara ci seen xar kanam yi ba pare na leen wax leen méthode bi nga xamante ne tàngoor yi nga xamante ne moom moo nekk ci safara bi moo tax borom subhaanahu wa ta'aala bu boobaa dana leen wax bu ñu leen dugalee biir safara ba noppi dana leen wax ne leen inna kulla shay'in khalaqnaahu bi qadar ñun de lépp dañ ko bind te ci ndogal yàlla la am comme loolu day tegtale ne fekkere la boo xamante ne moo ko téyel boppam fekam yeneen ci yàlla Nuux alayhi salaat wa salaam moo moom mooy ci mu doon ci ulul azmi min ar-rusul maanaam euh, bokk ci yeneen ci gën a juróom yi yeneen yi gën a mag yi mbindeef yi gën a mag yéen ci yàlla noonu boobu alayhi salaatu salaam ci te borom subhaanahu wa daf koo daf ne ko laa tas'alnii maa laysa laka bihi ilmun innii a'izuka an takuuna minal jaahiliin bul ma laaj loo xamante ne mënoo ci am xam-xam te moom mooy wàllu secret ndogal maa ngi lay dànkaaku nag ci nga bokk suñu réer maa ngi lay moytandiku lool. segam moom la ko wax la ak keneen ku dul moom waxoon nañ tamit ne secret ndogal secret la boo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala dëgg la ne moo ko réservé boppam mais ubbi na buntu bi kenn kefa ci mbindee sunu mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom moom ubbil na ko buntu boobu Euh, te waxoon nañ tamit ne Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu waxoon na ne mel ni euh, yu la yu mat ñoom ñoo am secret dogal ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo koy gis ba ci moom ci boppam nee na yàlla boole na ko ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom dañuy gis euh, buntu la boo xamante ne buntu bu rëy la buntu bu sew la. te borom subhanahu wa ta'ala ko may lu dul li nga xam ne dañ jeex tàkk ci gëm yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy wiraasatul muhammadiyatul mahda mooy teg mooy un héritage mohammédien pur strict strictement mohammédien sauf que euh, kon ñu xam ne kon loolu moom mooy euh, maanaam secret la bu mu téye boppam ñu war ko gënee noonu rek mu ne wa yawmal qiyaamati bisub taxawaay bi yunaadillaahu buur yàlla dana woote ala ahli naar ci waa sawara ni leen mooy qabla duxuulihaa laata ni koy dugg na azlimtum ndax tooñ nañ leen tooñeef na leen koy an dara maanaam bu ñëwee yawmal qiyaamati ñu tegal mbiri parce ba pare teg ñu jëm ba ba loolu balaa ñuy dugg sawara borom subhaanahu wa ta'aala dina leen laaj ne leen est-ce que vraiment dara fa yaquluuna ñu laa déedéet fala budda waaye nag du mënta ñàkk wa annahu ne fekk ne moom buur yàlla taala aju kawe di xat dëgg dëgg kañ fa na la wuññee leen ci raw xadari mbootu dogal mbóot gi nekk ci dogal fekk na yàlla wuññil na leen ko bu boobaa nag fa wajadu ñu daal di gis annahum naka ñoom kat yastahiquna yelloo nañu ashadda lu gën a tar min an-naar ci sawara ndekete ñoom la ñu yelloo sax bu gënoo garaaw safara dem safara raab yi nañu gërëm lool alhamdulilah ci àtte buur yàlla mutalabbibiina seen mbir nekk aji bànneexu bi kat ci wuññi gi leen borom bi wuññil annahum naka ñoom kat ak ah, yastaxiquuna yelloo nañ gën a tar mina naar ci eh, ci sawara kon nag kon naaru sawar di nisbati bu ñu ko askanoon teg loolu ñeel leen arhamu moo gën a yërëmu ñu maa ci nga xam ne yastaxiquuna moom la ñu maanaam comme ñoom daal di gis loola jàkkaarloo ne ah ndekete yàlla dañoo yërëm sax topp moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala yërmandeem ba ci biir sax waa safara dafa dafa nekk ci ñoom maanaam gisoon nañu ci waa moomu rahma chapitre boobu ah yërmandeem borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa dem ba ci waa safara même ni mu nekkee biir safara sax yàlla da leen a yërëm voilà mbugal gi leen di mbugal biir safara sax loolu ci jëmmi boppam yërmande gi leen yërëm gi leen yàlla yërëm moo tax mu di leen bëggal su leen yërëmul woon du leen faala maanaam du toppatoo seen i biir du occupé wu seen affaire mais le fait que mu leen di bëggal mooy wane ne yërëm nga leen comme ni ko adage bi di waxee qui aime bien châtie bien la suñu benn waaye waxoon ne la nous on <laughs> Ah, xaw lañ leen a rey mais borom subhaanahu wa ta'aala euh, yërmande googu kon moom moom moom maanaam ñoom dinañ gis ne ndekete maanaam déjà moom liñ ci li sabar gi ñu leen di mbugal li muy tar tar tar moo gën a tuuti moo gën a moo gën a maanaam yéegul ci niveau ñoom lañ yelloo ñu ne su ma topp nag yu xayibu laaw borom dana fàddu maanaam wali leen sirral xabaar yi sëkkëram maanaam mbootum mbagal maanaam acte bi yàlla tëral ci seen kaw nag léegi nag après yàlla day dindi acte bi parce que feeg ñi ngi koy xam dañ ci bànneexu dañ ci bànneexu maanaam du ñu gisati ni mbir mi nekk na voilà buñ naan coonoy bànneex la maanaam ñoom coonoy bànneex la ñuy gis bu nekk bu maanaam bu leen yàlla wanee mbir yi mais bu yàlla dindee ne secret boobu tax yii na ay liñ jamono jooju nag yaxaaroona ñuy jul azab bi ci mbugal bi nekk ci naara bi sawar ñëpp na maanaam ci buntu boobu mu ne waxat dëgg-dëgg xaraja génne na ibnu asakir al imam rahimahullahu taala ci taarix yi ci téere boobu moom ci kitab ci taarix boobu anil xaaris moom mu jërë mu ne anna qaala nee na jaa dikk na rajulun benn waay ila amirul muminina muy alim ibn uh, ibn abi talib karamallahu wajhahu fa qaala mu ne ko yaa amiral muminina e yow mi nga xam ne yaay njiitu way gëm ñi axbir nii xabaare ma anil qadari ci wàllu ndogal dogal yàlla moom lu mu doon xabaare ma xaala mu ne ko sariixun yoon la boo xam ne mu bu mun bu lëndëm la laa laataf la ko bëgg a bul bul bul bul bul yoon boobu bul nekk ci di limit ndogal lan mooy dogal lu tax ndogal nangam nangam yoon la boo xam ne dafa dafa lëndëm bul ko bul bul ci sóobu mu ne ko ya amiral mu'minin ay yow nga yow imaamu ni yow njiitu way gëm ni axbir ni xabaare maanal xadar wàllu ndogal waay qaala sayyidina Ali karamallahu wajhahu ne ko bahrun géej la amiqun bu xóot a xóot laa taluhu waay waay waay bul ci ñuuru bul ci sóobu waay maanaam bul ci bul bul ci dugg di waay boo ko defee baaxul de boo ci duggee ah géej bu xóot a xóot la maanaam faaw nga mën a téye te sax mën a téye léeg-léeg ñu ci génne. qaala mu ne ko yaa amiral mu'minin yow njiitu way gëm ñi axbir nii xabaar ma an qadar ji wàllu dogal qaala mu ne ko sirrullah secret yàlla la boo xam ne xat dëgg dëgg xas ya dafa nëbbu alayka ci yow yàlla dala kaa nëbbu fala tafshihi bul ko luñ nitu nan da ngay ubbi secret boobu qaala mu ne ko yaa amiral mu ne way gëm yàlla yow yow imaam way gëm ah, axbir nii xabaare ma anil qadar ci wàllum dogal qaala mu ne ko yaa ayyuha saa'il yow mi nga xam ne yow yaay laaj inna allaha naga buur yàlla xaalaku ka moom mooy aji bind la kamaat saa na mu soobe aw wala boog kamaat fi sa seen nam la soobe yow bi la yàlla bind moom yàlla da laa bind moom ni mu ko bëggee wala daf laa bind yow ni mu ko bëggee xaala mu ne ko bal li fi nekk mooy kay kamaat saa kenn ni mu bëggee ni mu ko bëggee la ni mu ko soobe xaala mu ne ko fa yastamilu ka ndax daf lay jëfandikoo kamaat saa kenn ni mu ko soobe aw kamaat fi ta wala boog ni mu la soobe maanaam ni ni mu jëfandikoo ci ñi ngay dox ci ñi ngay nekk sa àdduna ñi ngi def yaa ko tànn wala moom yàlla moo ko tànn yaa ngi dugg place tàngam yaa tànn wala wala déet tey way bi muy jiw jiw yaa ko tànn wala moom moo ko tànn euh, environnement bi nga màggee yaa ko tànn wala moom moo ko tànn influence yi ngay am ci sa environnement extérieur mode de français nga xamante ne ñoom ñoo dominé sa jamono ba yow booy xalaat taw daan ngay xalaatee yow yaa ko tànn wala moom yàlla moo ko tànn xaala mu ne bal li fi nekk kay koy commencé a teem nu mu ko soobee xaala mu ne ko fa yabaatu ko kon dana la dana la nekkal yawmal qiyaamati bi du taxawaay ba commencé a teem nu mu na teem nan ko soobee yow qaala mu ne bal kay bi fi nekk mooy kama saake mu ko solo rek qaala mu ne ko ayyuha saa'il yow aji laaj bi alasta xanaa nekkoo di sax al di laaj allah bur yàlla rabbaka sa borom al aafiya ak mucc maanaam yéen kenn nekkoo di ñaan yàlla yàlla musal la qaala mu ne ko balaa axan kay qaala mu ne ko fa man ay fa min ay shay'in ci an bi ban ala ban bi tasaluhu moom nga koy laaj al aafiya mucc aminal balaa ndax ci balaa nattu allazi bi nga xam ne ibtalaaka moo la nattoo bii ci moom aw wala boog minal balaa ci nattu allazi bi nga xam ne ibtalaaka moo la nattoo bii rey ci moom rey ko keneen ku dul keneen ngay ñaan yàlla musal la ci baala mu ne ko minal balaa ci xanaa ci nattu allazi bi nga xam ne ibtalaani moom la ma nattoo bii ci moom baala mu ko yaa mu ne ko yaa yow Saal yow Abdoulaye Seck at mi aji laaj bi taqulu yow da ngay wax laa xawla amul benn soppandiku wala quwwata amul benn kàttan illaa lu dul bi man ci kan booy wax ne kenn amul amul kenn ku am soppandiku maanaam soppandiku mooy di ut pexe ak di pexe looy jaar ba mën a mucc ci dara ku wax amuloo kàttan ci mën a acquérir sa bopp dara amal sa bopp daal loolu kenn mënu ko illaa billaahi xanaa lu muy ci ci buur yàlla mu ne kon nag illaa bi man ngay wax laa hawla wala quwwata illaa bi kan lan moo ci tegu walla joob ñu xam na ko hmm? qaala mu ne illaa billaahi xanaa ci buur yàlla lu dul buur al ali mooy ji te yéegi ko wul te yéegul al aji kawe al azim mooy aji màgg qaala mu ne kon nag fa taalamu ndax xam nga maa fi tafsiriha li nekk ci Euh, firi moomu maanaam bu ñu firi wax jooju lan lay teg xam nga ko xaala mu ne ko taallam ni waay waay xamal ma mim maa li nga xam ne àllama ko moom la la xamal moom ma moom la la yàlla xamal yaa a mu'minin yow nga xam ne yow yaay imaam way gëm ñi yéen mu ne ko inna tax firaa naka firi ma mooy ne laa yaqdiru kenn amul kàttan ala ta'atillahi ci topp yàlla wala yakunu te du nekk mukk la ñeel ko quwwatan ak kàttan fi ma'siyatillahi ci mooy yàlla fil amrayni ci ñaari mbir yëpp jami'an mboolem seen illaa billaahi lu du xanaa ci bur yàlla kon yow mënuloo am benn kàttan benn sañ-sañ la la maanaam ak sañ-sañ ci topp yàlla mënu ko naka noonu mooy yàlla sax amoo kàttanu def ko wala boog mucc ci ci ñaari mbir yëpp amul benn dara lu du xanaa ci yàlla yàlla rek moo la mën a dimbal nga mën ko am ayyuha sa'il ay eh, yow aji laaj ji alaka ndax ñeel na la ma allah ànd ak buur yàlla mashi'atan ak soobare est ce que am nga beneen soobare boo xamante ne foog yow da ngay topp yàlla topp affaire bi loolu exécuté aw wala boog duunallahi wala boog ci lu bokkut ak yàlla mashi'a ak soobare maanaam mu ñaar yëpp am maanaam mënoo ne bon pour mbir mi réaliser yàlla dana ko bëgg gaa mais man tamit il faut mu bëgg ko maanaam mooy yow sa mbëggeel du condition maanaam yow du bëgg dara xew loolu du condition pour mu am te nga bëgg dara xew itam du waral du sabab pour maanaam du waral ngir ma am maanaam bu yàlla bëggee nag amul beneen condition te bu yàlla bëggul it dara dara du xew moo ne ko fa in qulta boo waxee ne laka ñeel na la duunallaahi wëlli buur yàlla masiatan ak coobare faqat dëgg-dëgg safayta doyloo nga bi xaas moom an masiatillaahi wëlli coobare yàlla waaye bu fekkte ne jàpp nga ne njort nga ne am la fawqallaahi kaw yàlla masiatan coobare faqat dëgg-dëgg da ay woote nga ma allah ànd ak buur yàlla sirkan ak bokkaale fii masiatihi ci coobare bu sumal ci am rek jàpp nga ne rek faaw yaa yàlla moom ngeen bokk mbir mi rek te loola mënta ne kon nag laaj bi inna allah inna allaha naka buur yàlla yasud bi moom mooy jam maam bi indi ay feebar wayu daaw mooy saafara fa minhu ci moom la jóge ak dawaaw euh, saafara bi wa minhu ci moom la jóge woon itam ak daaw feebar bi jeex na aqilta ndax léegi xellu nga takk nga amel laa yi buur yàlla am raxu am mbiram maanaam léegi est nga li la yàllay wax maanaam dangaa war a gëm yàlla xaala mu ne ko naam waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw loolu de dëgg la moom waaw waaw waaw hmm? Hmm? qaala alim sayyidina alim karamallahu wajhahu daan na nag al aana léegi nii nag aslama tuub na dugg na ci l'islam axukum seen mbokk mi tey waa nag léegi mi ngi doog nekk vrai jullit quoi mais ku mu jël leen fa saa si foofu ngeen nuyu ko maanaam euh, parce que jullit euh, ngëmam balaa muy mat il mu gëm dogal yàlla mooy juróom benneelu fonk ngëm ngëm mooy gëm dogal yàlla bu neex beeg bu naqare bi bu baax bi ak bu bon bi yàlla lu ko looloo tax principe bu xam gëm dogalu yàlla am solo trop parce que dafay ah, ko nag te xel da ëpp doole rawatina bu dee ñun suñu société yi dañoo am benn problème mooy suñu jàngalekat yi wala suñu waaraatekat yi wala sëriñ si dañoo desee xam masalan moo tax dañuy faral di wax loo xamante ne wéru du tout gisoon nañ ko ci dafay weesu daanaka seen wax seen gis-gis mooy gis-gisu mu'tazila yi wala qadari yi mooy lan waaw c'est vrai que yàlla dana dogal mais yow tamit nangam nangam c'est vrai que bon yàlla day indi ay confusion yu bëri bëri bëri yi ñu am ci masala boobu mbir dañuy wut leneen lu dul yàlla ci boppam. lu xew moom moo ko def kenn amu ci beneen maanaam kenn amu ci poussière atome amu ci suñu jotaay bii ni mu demee nii yàlla la neex kese mu demee nii yàlla la neex mu am tey demee nii tey jeex na amul kenn ku ci am leneen ni plus ni moins nii mu mel nii nii la ko xamee woon ca azal azal mooy pré-existence mooy balaa dara xew nii la ko yàlla xamee woon te nii la ko yàlla bëggee woon te nii la ko yàlla gisee woon te gis-gis bi ak xam-xam bi ak bëgg-bëgg bi du dee nii mu amee nii noonu dong la amee ba te nekkee neneen beneen possibilité amutoon pour mu demee neneen parce que yàlla lii la ko bëggee kese voilà lenn rek la ñu ci mbir mi lenn rek la ñu mooy ne. xamal gi ñuy xamal mbir mooma ba pare nag dañu xiirtal ci ne yoon waa ngi nii jaar leen ci maanaam communication bi ñu xamal ñun ci wàllu ndogal loolu la ñu yàlla defal mooy ne day dogal mbir mi ba pare di communiquer ak ñun ci dogal bi maanaam mooy dafa bëgg man ma naan mu créer marque ci man mu créer marque ci man bu ko defee man ma naan mais sinon kàttan gi may jëlee ndox mi bëgg-bëgg yi yëg-yëg lépp moom ma ko jox amul lenn lu ma ci am bu ko defee man may bañ a layee ndogal maanaam ku ma defee lu bon du ne dogalu yàlla la loolu nag c'est pas parce que yàlla dogalu ko ne déedéet c'est parce que teggin gi ma war a am ak yàlla moom moo tax du ma ko du ma ne yàlla moo ko dogal moom nag moo ma koy tere par contre maanaam mooy ñaari minutes yooyu ñu doon wax leneen benn bi day gisee xaqiqa biir mi mooy dëgg-dëgg yi mooy liñ doon waxtaanee ni beneen bi ci def di gisee ni sharia bi maanaam mooy dafa am lu ma yàlla digal am lu ma tere war a def li ma digal bàyyi li ma bu boobaa bu li maanaam li ma digal ak mbir yooyu ay ay ay ay la ak pour ma mën a jouer maanaam man fan laa ci yàlla maanaam yàlla ndax daf ma boole ci li mu bëgg moo tax ma dëppoo ñoom maanaam li muy li mu digal wala nga ma boole ci ñoo xam ne buggu moo tax man li ñu digle yëpp maanaam sariya bi mu teg pour ma ma tamit loolu la mu may àtte ci li nga xamante ne def naa ko te tey ko parce que am na namm namm boobu mu créé man ba pare bu ma àtte ci li nga xamante ne xëyu ko ndax am na différence entre ki nga xamante ne daa wëlbatiku dal ci kaw benn xale mu mu génn àdduna par exemple maanaam muy nelaw wëlbatiku tëdd ci kaw xale bu dee ak ki nga xamante ne dafa prémédité dem jóg jël paaka dem dem ko mu dee ñaar ñi am nañ différence mais loolu différence boobu am ci accès ci ci euh, a yàlla laa ci accès ci ci ci yàlla laa bi léegi moo tax fii dafa am beneen masala bu am solo buñ fii dugal mooy masalay euh, kon lan mooy tax mbiru sabab yi maanaam sabab yi quoi sabab yi ñu ngi duggalantee sabab yi maanaam tey bu ma jëleen sama benn douze coups ma chargé ko ñëw fekk benn waaye toog tëdd di nelaw ma déchargé ko ci kawam waa deewu waa ji yàlla la maanaam ak lu mën yàlla nii la ko dogale man nag dina dinañ ma teg daan maanaam dana am bàkkaar te daañ ma teg daan comme Seydina Ali euh, Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu bi mu waxoon waa ji dafa sàcc ñii dagg loxo bi mu ne ko lu tax dagg sama loxo parce yàlla moo ko dogal maanaam sàcc bi mu sàcc <laughs> yàlla moo ko dogal mu ne ko voilà léegi yow dinañ dagg sa loxo ba min li kaw dagg loxo bi parce que da ngaa sàcc la da ngaa wute lii la yàlla digal maanaam ñàkk teggin borom bi subhaanahu wa taala te dagg loxo bi ñu dagg loxoom ko waral maanaam mooy loolu moom mooy ne maanaam mooy comme que dafa sàcc bi yàlla dogalee ne dañoo war a dagg loxo bi yàlla daa dogal ne dañoo war a dagg loxo bi moo tax mu sàcc maanaam moom moom kon maanaam kon euh, dagg loxo dëgg la sàcc bi dogalu yàlla la mais dagg bi ñu war a dagg sa loxo dogalu yàlla la mais comme que ñun mënuñu woon dugg noonu rek dagg sa loxo noonu mais yàlla boo dogal ne dañoo war a dagg sa loxo te ñun ñoo ko war a taxawee moo tax la sàcc maanaam kon sàcc bi sabab la. buy signe la bu ñu yàlla envoyé buy waree ni moom daa dogal ne kii da loo ànd ak loxo kon foofu loolu day day day dajji waxu jabariyee yi parce que jabariyee yi ñoom dañoo jàpp ne waa bi comme que yàllaa ko xiir ci lii maanaam bàyyi leen ko rek yàllaa ko ci xiir maanaam kon waa bi vérifié wul benn solution alors que mbir mi du demee noonu. looloo tax sariya bi ñëw di cadre mbir yi di réglementer mbir yi di ko réglementer parce que si sariya bi amul woon règlement boobu su amutoon mais anarchie bu mag mooy am ci kaw suuf te yàlla loolu lay bañ na anarchie boobu lay bañ euh, léegi kon maanaam mooy lan mooy nit ki munu ne munul ne euh, maanaam munuñoo bañ a punir ñi xamante ne ñoom ay njomte loolu munuñu ko maanaam munuñu bàyyi nit ki rey ku mu neex ñu ne noonu lañ ko bàyyi yàllaa ko dogal euh, nit ki euh, tooñ ku mu neex ñu ne yàllaa ko dogal garaaw lañ ko bàyyi nit ki nekk ci toog toog bu ko neex nañ ko bàyyi yàllaa ko ci xiir xam nga rek yàllaa ko dee xiir déedéet mbir mën ko demee noonu faaw ne ñun dañuy ne ok la comme ñun li ñu bu ñu maree ni ñu nekkee signe bu bu yàlla envoyé bu ñu envoyé nañu tawaay naanal maanaam noonu rek la bu waaj defee teg teg noonu lañ ko war a corriger rek mu nekk langage bu ñu yàlla envoyé ne tawaay corriger leen ci voilà loolu yëpp dugg ci ngaba la léegi suñu bañee def loolu li ñu yàlla digal ok bañ nañ ko def maanaam par exemple dugg nañ ci corruption par exemple am njuuj njaaj ak corruption yi dugg nañ loolu mooy ne ko ok yàlla moo ko dogal tamit ci ñun mais nag teere nañ ko ba ñu xam ko loolu nag daf ñoo war a tuuti ñu dem tuubaat dellu ci yàlla maanaam la bu ñu yàlla xam ak waaye tamit nañu delluwaat leen ci yàlla parce que nattu yi yàlla yi nattu nit ñi euh, yàlla nattu gi muy nattu nit ñi lu koy waral yàlla nattu yi muy nattu nit ñi lenn la parfois mooy lan mooy ne dana maanaam euh, maanaam nattu gi mu leen di nattu mooy bàkkaar yi ne da leen am nga ay manquement yu nekk ci yow moo tax nga def bàkkaar bi manquement yooyu nekk ci yow nag delloo ci yàlla gaa nga tuub ko ñëwal ñëwal ñëwal ma baal la ko ñëwal ma réformer la ko ma ma ma ma corriger la ko et que pour nga gën a yokku humilité nga am humilité nga gën a delluwaat yow nga meloo meloo njaam parce que meloo njaam mooy toroxlu wàcce sa bopp xam ne mat woo xam ne tekkiwuloo lu bëri ainsi de suite loolu nag soo ko bëggee loolu nag bu la borom bu bàyyee noonu doo def bàkkaar amul benn bàkkaar booy def te lépp jub te lépp carré normal amul lenn loo xamante ne lu jubadi la ci mbir euh, loolu lu bëri ñu loolu di dal euh, duñu duñu am toroxlu gi war ci ñoom maanaam duñu am humilité war ci ñoom duñu delluwaat ci yàlla ni mu waree ni mu ci waree dellu léegi nag ñooñu bu leen yàlla bëggee da leen di nattoo bàkkaar bu ñuy def boo xamante ne sax parfois dañuy toog ay at ñu bëgg a dañ ci bàkkaar boobu ñu ko mën parce que loolu fii la bu leen yàlla wan ne ah sawaay foog nga delluwaat ci yàlla toroxlul ci yàlla delluwaatal ci yàlla fii nga ànd ak wirde bul jàpp ne yaa gën parce que yow kat sa yow yaa ngi leen nii nga mel daal sawaay bul jàpp ne yaa gën bu ko defee nga daal ci dégg-dégg nga doon ci dégg loola léegi mu ne ashaabu mashhadu saalih léegi boroom gis-gisu ñetteel mu ne xaalu ñoom dañu ne inna qadaa allah maanaam mooy liñ doon wax léegi euh, inna qadaa allah naka dogalu buur yàlla moom muamalatun ak jublante la bayna allah diggante yàlla wa xalqihi ak ñu maanaam ko dogalu yàlla bu ñu ko doon définir dañ naan langage la bu yàlla teg ci diggante moom ak jaamam yi pour ñuy comprendre am te wooyu yëpp mooy muamalatum ak jublante bay na shariatu diggante sharia bi mooy li yàlla wàcce mu nekk ay acte yu leer wal xaqiqa ak dëgg dëgg mbir mi ni kulluha boo tax ay teggin la rek maa ngi yàq yu ñuy sàmmanteel lépp ay teggin la rek yu ñu war a sàmmanteel ñoom loolu lañ gisee dogalu yàlla ñoom dañoo jàpp ne dogalu yàlla li tax yàlla def ko ba pare lu secret bi mooy rek dafa bëgg ñu am yenn teggin yi ñu am diggante ak moom mu am maanaam euh, ay diggante diggante sharia ak xaqiqa mu ne fa in asa su fekkente ne mooy na al abdu jaam bi fa qaabala allah mu daal di jàkkaarloog bu yàlla taala aji kawe bi shariati ci sharia bi maanaam euh, bu yàlla bu jaam bi defee bàkkaar day xool côté sharia fa qaala bu ko defee mu nekk lahu mu wax ko lahu ñëw ko ne ko yaa rabbi yow saa borom ana man day asaytu mooy naa wa ana ta man janaytu ji maanaam euh, jalgati naa wala boog janaytu bàkkaar naa waanaata man ay accaagaayu du jal nga kon ku defee bàkkaar rek danaan yàlla mooy naa def naa lu bon ah jal nga ci naa lu ma def kon moom ku defee lu borom subhanahu wa ta'ala loolu la bëgg ci moom mooy soo rek nga gaaw gën ni ah, yàlla man nag maa ngi ah, je suis coupable je bu ko defee xaabalawoo mu jàkkaarloo moom rabbuhu boromam bil haqiqa ci dëgg dëgg mbir mi ne mu demee nag fa mu wax bu ko defee la woon yow wa ana te man defee lu bon sax yàlla ne la ok mais man maa la léegi euh, yow dana ñëw ne yow yàlla baal na man maa def lu bon mais non non non ko parce que yow bu ci sariya nga mi yàlla nag ñu la non non mbir mi ni mu demee mooy ne man maa dogal bàkkaar bi ci yow comme maa ko dogaloon yow léegi jéggal naa la ko ba pare du ci yam sax foofu maanaam da koy wecc def ko la lu baax day wecc lu bon wëlbati ko mu wëlbati ko def ko lu lu mu ne waaye wa idaa qaala su jàkkaarloo al abdu jaam bi rabbo boromam bil xaqiqa ci xaqiqa maanaam mooy su dee jaam bi nag dafa def bàkkaar ba pare naan nekk fa naan maam bi waane fa qaala wax la woon ñal ko nekk anta yow kat yaa rabbi yow sa borom xadayta yow dogal alal maa fekk gi naan yàlla borom bàkkaar bi ma def yaa dogal la ah. ah am na ñoo xam ne nag xëy na duñ ko defee noonu mais beneen façon bi la ñuy def mooy ñoom lu ñuy wax c'est que dëkk bi nii la demee quoi maanaam mënoo fee nekk ba pare di di non il faut nga xam nga comprendre il faut nga ah xam nga si jubal ak yooyu boobu mënul ne quoi ak ay julli yi julli waxtu fii de wala tout ça. c'est c'est compliqué tu vois non non non adduna bi ni mu demee léegi xam nga adduna bi dafa évoluer quoi maanaam ñoom jàpp nañ ne yàlla muy ko ci parce que moo leen teg ci circonstance yii nga xamante ne moom moo tax ñoom seen jaamu yàlla du baax wala seen jaamu yàlla mënta mat voilà en fait au lieu ñu xool seen bopp gis leen non ñoom dañoo war a sàmmonte jéem a xool bu ñu defee nekkee ci wàllu baax bi yàlla la ñuy assisté mais moom moo moom moo moo créé circonstance bi loolu képp ku ko def lii mooy xew ci yow bu boobaa xaabalawoo dana jàkkaarloo moom allah bu yàlla bi sharia ci ñu daal sharia maanaam daal ni ko def sharia baa ngi nii nag fa qaala mu wax ko loo ne ko balli bi nekk anta yow fa alta yaa def wa anta te yow a sayta yaa mooy yow yaa def yaa mooy parce que sharia loolu lay ko loi bi moom loi bi soo ñëwee loolu moom ñëpp loolu moom ñëpp xam nañu voilà te kenn duñu cee xam mbir mi ñi dawal oto bu ñu burlee ko dégg yooyu sa naan gis ma woon fëgg ci nangam daa ne la d'accord ok gisoo ko woon mais quand même ñu bindal euh, affaire boobu ñu leen bindal jox la ko PV bi boole ay poñ waaw ay services de sécurité non dama ko fàtte woon ci boo ko fàttee xam nga rek j'ai des problèmes quoi je me soucie j'ai oublié de porter ma ceinture yooyu na la ok ok d'accord monsieur bon on vous comprend bon vous savez c'est la loi <laughs> voilà oui bon on compatit vous savez c'est la loi hein je peux pas autrement <laughs> di door amande nangu pañ maanaam euh, c'est que loi bi moom du xool xaqiqa bi loi loi du toppatoo xaqiqa maanaam du toppatoo réalité mbir mi nekk ci pour le social wala dara moom daf fay nekk pour ne acte bi nii la demee dëkk bi nii lañ ko war a doxale suñ doxalewul nii affaire yi képp la koo xam ne da ngay ñëw di mooy di def bàkkaar ñëw ci kanamu yàlla naan ko mais euh, yàlla yàlla maa ngi nii euh, bàkkaar bi nag bon yaa ko dogal yaa yaa kii yàlla dana la déedéet lu waat moo ko dóor maanaam kon yow selon ni ngay ñëwee ce qui veut dire que ni bi en quoi moom mooy problème bi mais ban am ak bàkkaar bi loolu mooy problème bi maanaam ko def te jàpp ne yaa ko tey di ko def maanaam comme quoi yàlla c'est vrai que tere nga lii tere nga ko moom bon c'est ah naam et consent xam naa ni lii dañ koy daj mais nag yàlla maa ngi di ko def bon garaawul maa ngi koy def quand même naa ko mais bon quand même ba pare def ko ba pare ne walla nga def ko ba pare ne bon yàlla c'est vrai que bon tere nga ko mais bon après yaa ma tëj ci situation bi tax ma def ko ah yooyu yëpp yàlla danaan la mais loi bi déedéet loi sa kaw waaw loi bi day dal sa kaw ñu fàttali benn chauffeur bus déedéet euh, kii contrôleur bus lu ma wax wax ju am solo ma fàtte sama kii bi carte ba ma ma wax ko ko mu ne ma waaw garaawul mais quand même dinaa la bindal quoi ma ne ko mais nit ki day fàtte l'homme oublie mu ne ma dëgg la ki day fàtte nit saa yu fàttee conséquence dal ci kaw ma fàttali ko moom aadama te nasiya daa fàtte lekk garab bi conséquence dal ci kaw maanaam loi bi la àtte ci ay ci ay wooyu c'est vrai que saa waay nañ ko xoolaat bu baax xam nga non après dina may circonstance atténuante yooyu noonu loolu sare dina ko bàyyi xel waaye dinañ ko bàyyi xel mais loolu day fekk mbir mi tamit nekk lu zaahir mu feeñ maanaam bu ñu jël ay circonstance atténuante ci loo xam ne feeñu voilà parce que su doon loolu loolu moom moo tax ci wax jabaram naka la ne ko fàtte naa la wax ko ba pare ne dafa meroon loolu tax kenn du ko bàyyi xel parce que su doon loolu kese la ku nekk day day day wax rek day après mu layee ne damaa meroon après ku nekk loolu lay layee waaw wala def ay sëb rek boo defee sëb ba pare maanaam buñ lay acté duñ la acté ci. bu charia bi ak sa kaw bu ak ci mbir mi ne euh, ay déclaration sur l'honneur déedéet kër yi mooy vraiment amu woon intention bi vraiment nangam vraiment maanaam preuve yi suñ tegaloo suñ ba suñ tegoo ba pare du ñu bàyyi xel lu dul preuve maanaam ay déclaration sur l'honneur bu sax ñuy comme la waaj a waxoon rek bu ñu demoon ci kanamu kaso ba daal di tegu kaamil ne ku nekk rek bu ñëwee waa teg ci kaamil bi daal ne liñ ñuy ji billaahi def ma ko ñu daal lay bàyyi cinq minutes kaso bi jël cinq minutes rek waaw gars yi dañuy dañuy buurante sax pour waat waaw dégg nga kon ku ñëw kat xelum borom bi subhaanahu wa taala ah di wax loolu ah borom bi danaan ko déedéet danaan ko bal li fi nekk anta yow faalta yaa def wa anta ne yow asayta yaa mooy wa sa udxuluka dugal an naara sawara looloo tax bàkkaar bi gën a garaaw ci bàkkaar yi mooy jëmmi légitime bàkkaar maanaam légitime ko ñan ki ko deful maanaam tey fi mu toll kii naan sàngara tout temps se disant que ni non li may def man xam naa li may def baaxul kooku mu gën a tuuti bàkkaar ki nga xamante ne day ne naan bi dara nekk man nag bu ma naan mais naan moom naan sàngara moom dara nekk voilà légitime bàkkaar beneen bi ci def di gën a gaaw mooy def bàkkaar ba pare di ko xeenal di ko bëkkal wala boog di ko di ko nekk ni avec fierté comme li yeneen ci sallallahu alayhi wasallam waxoon kullukum mu'aqan illa al-mujahiruna yéen ñëpp dinañ leen jéggal ba mu def ñi koy ñi feeñal bàkkaar boobu ñu ne ko mooy ñan mu ne mooy ki nga xamante ne day def bàkkaar ci guddi gi yàlla suuturaal ko ko nëbbal ko ko mu ñëw ci biti naan boo xam nga pour être franc man voilà lépp lu ma def ko wax quoi parce que man wax ko dëgg laa effectivement fii def naa nangam ak nangam ak nangam ci bàkkar voilà te kooku attention xam boo leen seetloo ne euh, am na am na ku gën a garaaw la biir même même groupe mooy ki nga xamante ne moom daf koy wax avec fierté maanaam day wax ne def na bàkkar kàngam avec fierté mu ne wa kaza naka noonu isa faala su defee al abdu jaam bi taatan ak topp yàlla maanaam su defee jëf joo xam ne topp yàlla rabbi yow sa anta yow kat yassarta yaa yombal wa anta yow sahalta yaa woyofal wa anta yow aamta yaa jàppandal voilà yaa jaam a jàppale ci nangam maanaam tey boo boo bu la nga daal di julli nga ne yàlla man de julli naa julli ji waaye nag dëgg dëgg nag yàlla maa ngi lay sant parce que yow yaa ma yombalal julli ji yow yaa dogal ci man julli ji yaa yow yaa jàppandal ci man julli ji yaa ko weesal ci man itam parce que bëri na ñoo xamante ne julli xam jëm xam ne rek heure julli jot rek seen moral bi yëpp damm la maanaam jëm xam jëm xam ne heure julli jot na rek seen moral day damm découragé carrément mën dootuñu mën a ci dara waaw wala ñu tàyyeel te tàyyeel a tàyyeel a tàyyeel ba ba ba mënees la ko wax ñoom ñooñu am nañu ñooñu tamit ñu gis kon yow bu la yàlla yombalee ngay mën di julli su julli jotee nga mën koo def wax dëgg yàlla sant ko sant yàlla nag mais ah, maa ngi sant yàlla bi ma permettre rek mais wallaahi ma daal di dund benn minute bii ba tax ma daal ko tuddee oh way oh, way xéwalu yàlla jëy rëy waay nga sant yàlla ci lim la defal noonu loolu soo ko defee xaabalawoo buur yàlla day daal di sa jàmmaar loog waa ji rab rabboo boromam bi shariati shariam bi daan na fa qaala mu ne ko balli te nekk anta yow amilta yaa jëf wa anta yow ahsanta yaa rafetal waxtu ubbi xaloo ko te dalaa la dugal aljanna te aljanna yàlla na déedéet yow la yaa def yaa rafetal dana la dugal aljanna mu am beneen partie bi te moom moom la waxul mooy su da nga kaa def taxaw ne ah dëgg dëgg nag jàmbaar laa ah wax dëgg yàlla vraiment Euh, buñ doon seet jàmbaar mën nañ koo maanaam mën nañ koo natt ci man daal wax dëgg yàlla nag ndax jaamu yàlla gi yombul dëgg gi yombul yaa ngi dégg koo julli jot nga taxaw julli ah, julli say rakka def say naafila toog ci téye sa kurus daa ngi dégg ba suba def nii ah jàmbaar la bu boobaa yàlla nga naan la déedéet doo jàmbaar maa dogal ci yow ni comme que nanguwuloo moom remercier ci loolu mu ngi ko remercier yi gis rek sa bopp damay annulé lépp ba pare dama koy wëlbi def ko bàkkaar dugal la fa maanaam ñoom li ñu gisee mbir mi kon mooy ne ndogal lan la tout temps benn euh, genre jëflante la bu yàlla di jëflante ak jaamam bu ko defee nit ki di xam ne ah lii laa war a def lii laa war a bàyyi lii waruma mel nii <coughs> ñoom noonu lañ ko gisee te loolu muy mashhad bu yéeme bu am solo mu def nag léegi al mashhadul rabi'a ashaabu mashhadul rabi'a boroom ñeenteelu gis-gis mu ne xaalu dañu wax ne ñoom al ibaadu jaam yi naw'aan ñaari xeet lañ abdun benn jaam boo xam ne moom foo fekk day jàkkaarloo na sufa boppam day gis boppam maanaam moom foo gis rek jaami façon yi ñaar lañ mooy koo xam ne kenn ci moom bokkum lañ tout waa abdul mu am jaam boo xam ne yu saahidu day jàmmaloog liri am na naka ne allah bur yàlla samaahu mooy dégg-déggam wa basarawatu moom mooy moom mooy dégg-déggam mooy gis yàlla la fal awwalu comme ku njëkk ci moom mu sayyaru maanaam moom dañ koy wommat ku njëkk ci moom dañ koy wommat parce que comme moom boppam rek lay gis ci mbir yi kooku faaw dañ koo wommat waaye wasaani ñaareel bi nag yox alu day def billaahi ci maanaam maanaam moom lépp lu muy def rek day gis ne yàllaa koy def pour nga moom mu xajarum ku ñu tànn loola li am na ndax moom yu xayiru qada day soppi ak ndogal bil qada di ko jaare ci ndogal moom day am pouvoir sax ne lu yàlla dogal moom daf koy jël wëlbati ko soppi ko def ko ndogal maanaam soppi ko ba pare na mu ko soppee mu nekk ndogal waaye foofu mu minu te acte bu tukkee ci moom kar foofu ne kéem acte la min rab kar xam kooku mu kéem acte la min rab yi bu tukkee ci boromam Euh, en lii mooy comme li Seydina Ali loolu Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu dafa àndoon ak euh, kuréel bu mbooloom ñuy dem Sham maanaam di dem Sham bi ñuy dem Sham ñu dégg ne Sham dafa am euh, mbax bu fa maanaam mooy tax épidémie bu fa nekk Euh, léegi Seydina Ali Seydina Omar radiyallahu anhu daal di arrêté mbooloon maanaam groupe euh, fekk ci euh, la ñu benn armée bu mag la woon mu arrêté ñëpp ñu leen nañu taxaw Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu maanaam muy laaj gaay seen xalaat nan lañu war kan moo am xam-xam ci maanaam bu lu mel nii amee ban nan lañu war a doxal waa ji ne ko euh, Seydina Abu Ubayda radiyallahu daal ne ko afiraaran maanaam moom mu ne non nañu mu ne ko afiraaran min al-qadar ya amir al-mu'minin ndax dañuy daw dogal maanaam dogalu yàlla maanaam moom li mu gisee mooy bu ñu demee ci biir euh, sax ba ma nga fa ñoom bu leen peste ñu gis ne yàllaa ko dogal bu dee fekk bi dalul ko dogal moom loolu la gis moom jotul mu ne afiraar min al qadar yi yaa amiral mu'minin ndax dañuy daw dogal mu ne ko déedéet mu ne nafirru min qadarillah ila qadarillah dañuy daw dogalu yàlla pour dem ci dogalu yàlla voilà ok li daw c'est vrai que dogalu yàlla la ñuy daw nii mais suñu jëmit dogalu yàlla la bu ñu demee feebar bi daal dañu xam ne yàllaa ñu dogal yàllaa ko dogal maanaam bu ñu demoon ba du foofu feebar bi daal ñu xam ne yàllaa ko dogal mais comme yëpp lañ ci ñun léegi dogal boobu la ñuy daw mais foog nga xam ne ne fi ñu jëm mooy feebar bi dañ ñoo dal loolu dogalu yàlla la loolu du ma ko daw maanaam loolu man man maanaam damay dal dem ci dogalu yàlla gee moo ma gënal ndaw dem ci dogalu yàlla gee maanaam ak lu ma nekkee yàlla ko dogal maanaam mooy xel bi ma may daf ma permettre ma xam dogalu yàlla loolu xel moomu ci dogalu yàlla gi la bokk kon foofu acte bi muy acte maanaam boo comprendre noonu mbir mi tamit acte bi ngeen acte mbir yi mooy ne kooku ku mel noonu acte bi ñuy acte mbir yi mooy ne dogalu yàlla maanaam moom lu mu rek lépp lu mu rek moom day nuuk acte bi yàlla tëral kooku moom day mën a soppi dogalu yàlla def ci maam ja maanaam jël benn dogalu yàlla soppi ko beneen dogal muy beneen dogalu yàlla. léegi loolu bi xëy pour yeggale wax bi Seydina dañoo ci biir loolu ci la Seydina Abdourahman ibn Awf radiyallahu anhu ne ko man di déggoon naa ci yeneen bi mu ne soo leen diig benn feebar bu am ci benn dëkk bu leen ko fekkee bu leen ko jël waaye bu leen ko fekkul bu leen ko dugg maanaam mooy su benn épidémie amee ñu ne épidémie bi am na dëkk sàngam yow su la fekkee ci biir dëkk bi bul jël mais su la fekkee ci biir yow bu ko dugg Mm-hmm. waaw gën o fu mu nekk doo génn wala doo kii mais non mais non non non non boobu moom dañuy génn de parce que loolu bokkul xam nga feebar bi lii feebar bi li tax mooy ne su ma feebar bi balee dafa am ay biir wala ay microbe bi génn moom dem bu ma demee ba wàll ko ñeneen ñoo xam ne amuñu ko woon loolu bokkul maanaam du benn quoi alors que mën naa toog ci dëkk bi ñaan borom bi borom bi dimbali ma ma faju maanaam faj faju ci mbir mi ak yu mel noonu loolu bokkul ak euh, ak jël jële ba pare ku ci génn àdduna ci circonstance yooyu maanaam martyr ngay doon bokkul ak tamit euh, euh, ak ak catastrophe bi am kooku te da ngay da ngay da ngay da ngay xëy maanaam ndaw yi ba amee tànk mu ne qaala sayyid Abdul Qaadir al-Jilaani radiyallahu anhu maanaam sayyid Abdul Qaadir al-Jilaani radiyallahu anhu kullul awliya mboolem wàllu yu yàlla yi lamma ba nga xam ne wasalu la yegg ilal qadari ci dogalu yàlla wajaduwu dañ koo fekk mu sam man mu nekk loo xamante ne dafa tëj maam loo xam ne dafa impénétrable koo xafu ñu daal di taxaw illa ana ba mu des man moom bu ma ñëwee ñu ñëwee dañoo gis ah affaire bi dafa tëju ndar kepp waaye man fa waaye man futi futihat dañ maa ko bir lii ci man fii ci moom raw dana ak xoox ndoll fa wadat ci ma daal di fii haa ci moom fa daafaatu ma daal ak daaral xaqi dogalu yàlla yi bir xaq ci yàlla maanaam man yàlla laa jël mu nekk sama jumtuwaay bi nga xamante ne lépp lu may def comme man yàlla rek laay gis ci lépp maanaam loolu la wax maanaam mooy moom ak ñu mel ne moom maanaam loolu la ci dugg maanaam moom day jël ni yàlla rek mooy mooy moom moom lay dogale lépp moom la lépp di amee comme que yàlla la lépp di amee te moom jàpp na ne moom nekkul yàlla rek a ne yàllaay soppandiku ci moom ak yooyu moom lépp lu mu def rek yàlla moo ko dogalee noonu moo tax par rajulu waa ji nga xam ne huwa moom al munaazi'u mooy aji euh, xëccoo bi lil qadar ñeel dogal laa nekkul ki nga xam ne mooy ci dëppoo ak la ñeel ko. wa li zaalika moo tax ñuy wax naan maanaam du ki nga xam ne da ah, moom maanaam toog noonu rek di lu mbiri moom lu xew rek yàlla yàlla moom nañ xaar dogal yàlla rek loo xew baax na mbir mi tamit du demee noonu maanaam dañuy def dañuy gëm ne yàlla li yàlla li ñuy dogal ñu ngi nii man xaw ko daf ma dama ko man dinaa nekk ci sabab lu mais ànd ak loolu yëpp nag lu xew rek ma gëm ne yàllaa ko voilà maanaam ci xaar dogalu yàlla di ko du ki demul examen maanaam ci demul dem ci examen foofu sukkandikuwul ci dogalu yàlla ci sukkandiku ci dogalu yàlla mooy ci dem examen ba pare def la mu dem dëgg di xaar nag lu yàlla dogal di xaar résultat kooku kooku sukkandiku ci ndogalu yàlla voilà moo tax wali zalika loola tax ñu naan xaal xaalu ñu naan bismillah maanaam bismillah boobu ñu naan aare bu tukkee ci naan bi bi maanaam ci xam digg digg mbir yi ka moo kun ñoo yam bi na maa bi tukkee ci yàlla comme yàlla bu ne nekkal mu ne moom bu muy defee dana bismillah maa ngi defee ci pour yàlla na yàlla def naa la maa ngi koy defee ci pour yàlla ci yàlla laa sukkandikoo ngir dugg ci li may dugg maanaam dépendre ma sama bopp ci yàlla laa dépendre pour li may def yëpp ma di ko def moo tax wa ahlul jannati waa aljanna bu ñu nekkee aljanna boo leen seen yaquluna dañuy wax ni fay ngeen mbiri kum nekkal sa suur mu ne aljanna bu gaa yi nekkee foofu loolu la ñu am luñ bëgg rek dañ lu tax maanaam dogalu yàlla ñoom dañoo gëm ni comme que yàlla mooy def lépp lépp ci yàlla la aju ñoom bu ñuy wax maanaam dañuy sukkandikoo ci yàlla rek mais na yàlla def nangam na luy am na luy am yàlla def à travers maanaam kon ñoom borom manxet bi ñoom nii lañ ko gisee kon de fii la euh, bunt bi yam euh, jotaay bii di ñëw beneen chapitre insha allah chapitre bu am am am solo euh, buy gisee nag ci ay mbir yu bari yu am am am solo pour ci suufu ci yoon yàlla mooy liy wax ci wàllu euh, astajal bi mooy manifestation divinique teeruwaay ak at sa limu maanaam le fait que nga mën yor ay jëmm yu bari limu te yeneen yi moom ko ak tabaddul di mën a wéccoo maanaam mën a yor nekk fii nekk feneen di mën a feeñal ku bëri comme waa àjjana la ñu mel nga waa àjjana noonu la ñu wax voilà maanaam waa àjjana dañu mën a yor jëmm di mën di soppaliku soppiku mel ni ba pare soppiku yor beneen jëmm wa tamattul euh, te mooy comme ni euh, malaaka yi di def maanaam yor jëmmu malaaka mais mën a ñëw ci kaw suuf yor jëmmu nit euh, wa tasakkul ak yor jëmm yoo xam ne comme ni yi di def bu ñuy soqaliku jël benn wala maanaam di soqi soqaliku nangam waaye xuloon ak wàcc ci dara maanaam mooy comme ni parasite yi di def bu ñu wàccee ci benn affaire jël ko lu parasite yi di def dañ fekk benn garab lu gis beneen garab ñëw tax maanaam daal di inhiber totalement beneen bi ci def dund ci kaw wala ñu nekk ci biiru nit masalan lu waaju lekk rek ñoom ñu naan voilà comme li Sadio wax voilà wal ittihad maanaam ak bennoo maanaam comme ni suukar di def ci biir ndox am suukar sooku jëlee sotti ko ci ndox ni muy demee ba nekk ba seey ba nekk moomul ndox mi ñu nekk benn voilà euh, wa tasawur euh, ak di jël di amal benn forme maanaam di créer forme ak euh, wa takawul ak di amal mbir moo xamante ne amutoon maanaam yii yëpp différence yi ci am maanaam ci nit yàlla lañ koy dundee surtout naka lay feeñee nan lañ leen di xàmmee ne moom la moom la lan moom par exemple comme bu ñu xoolee li tax mu am solo par exemple bu ñu xoolee alxulul wal ittihad maanaam mooy wàcc ci dara wala boog nga bennoo ak dara maanaam wàcc ci dara mooy comme ni saan di def wala euh, mooy parasite yi ni def comme par exemple al ittihad mooy comme ni suuga si di rek mooy fusion boobu euh, loolu par exemple boo xoolee euh, chrétiens yi ñoom ko dañu juum dañoo jaawale loolu ak sojan bi par exemple maanaam pour chrétiens yi yàlla daa wàcc ci yéen yàlla Isa salaam maanaam mooy yàlla daa wàcc mu jël forme humaine bi maanaam moom mooy Isa maanaam loolu kenn la mooy ne ñoom ñooy ne Isa mooy yàlla am ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañuy saalisu salaam kenn la ci ñett yi mooy si ñoo daa am maanaam yàlla la dëgg la moom mooy tamit Isa mooy roo l'esprit mooy mooy voilà l'esprit le Saint-Esprit comme ni ko roo comme tey maanaam da ci ñun ñëpp benn rek voilà parce que ñoom dañoo wax maanaam jaawale jiñ jaawale maanaam li ko indi yooyu yëpp dinañ ci ñëw tamit ci buntu boobu euh, insha allah lu tax lu tax affaire bi leerul ci ñoom et que yàlla day feeñu ci nangam day du benn voilà comme niñ ko gisee woon maanaam le fait euh, man ku ma defaree benn affaire ne sama xam-xam feeñ na ci loolu sama doole feeñ na loolu sama kàttan feeñ na loolu ingéniosité ko defee yooyu feeñ nañ ci loolu bokkul ak ne man maay loolu du benn maanaam maboo bi bu kër bu tabaxee kër gi ba kër gi rafet maanaam moom mooy feeñ na ci feeñ mooy ne ah tey da ngay gis defar ñaari nit ñu boo xam ne ñoom ñëpp dañ koy dañ naan ah lii de jiw jiw lii de jiw jéggi parce que dañu xam ne fii mooy faral di defee nii mooy faral di doxalee nii bu rafetee nii baa fii nii rek xam nañu saa mais tëkkalewul ne moom ci boppam mooy jëmm yi bu defar mais xam-xamam moo defee ak ay ingénieurs ak doxalinam ak façon yi muy faral di doxale ay attributs yomb moo ci loolu moom mooy feeñ yàlla day feeñ ci lépp loolu lay feeñ mooy day def feeñam bi ci lépp day feeñ ci lépp day manifesté wu ci lépp. chrétien yi nag loolu lañ jaawale par exemple am ne yàlla dafa fusionné wu ak mbir wala boog daf see wàcc loolu loolu jaawale bu rëy a rëy la te ñu bëri mënuñu ko xàmmee tamit moo tax mën ñu ciy juum ci biir jullit ñi dañuy dégg dégg ne jiwu yàlla la wala kii ah, wala kii mooy yàlla wala loolu muy nekk bokkaale bu mag bu garaaw a garaaw. buy génn nit ci lislaam voilà yeneen yi alayhi salaatu wasalaam ñoom mën nañu di di di di feeñ ci nit ñi ak yu mel noonu mais loolu naka lay demee ak lan la loolu tam dinañ ci ñëw boobu maanaam bu différence boobu le fait que malaaka yi ni ñuy toppee ak lan lañ mën a topp di ko ak lu muurul ak it jinne yi lan lañ mën def ak lu muurul def ci bunt topp li wàllu yi ñi nga xamante ne wax nañ ne waa àjjana noonu ñëpp mais biir nit yàlla yi am na ñu mën loolu comme ni ko gisoon maanaam Ibrahima ibn Adam rahimahullah par exemple nga xamante ne day man da dañ ko gis benn buuru sa dëkk ci ci benn bët ci benn moment même instant bi naka lay demee ak lan la ak lan lañ mën a topp li ko am lu ñu mënul topp li ko tamit voilà ay ay ak yu mel noonu yooyu maanaam différence yi nga xam ñoom ñoo am ci loolu ak tamit le fait que lii mën di amal dara ak di moo xam ne tey ko woon ak maanaam pouvoir bi yàlla di def limite ci comme yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy a waxee nangam amal loolu am na waaw. <coughs>